al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ndil ñu beneen xadis muy mille trois cent quatre-vingt-neuf mu ne wa an ibni Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu nadara allahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw 'aamin saami' rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu wa qaala hadiithun hasanun sahiih kon al-imaamu Allahu akbar waay sawaay lii saawaay billahi alladi la ilaha illa huwa lii nii dafa pataa dafa rëy dafa ngan dafa yàlla allahu akbar allahu akbar allahu akbar mu ne wa an ibni mas'udin mu ngi jële ci saydina wa mawlana abdallah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah mu ne annahu qaala nee na sami'tu man mii de abdallah dégg naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan naddara allahu naddara naññal na naddara nayyal na nayyil na taaral na leeral na waaw allahu borom bi tabaraka wa taala oh, allah allah allah waaw <laughs> ah, imra'an xar kanam waaye lépp nit koo xam ne sami'a minna shay'an dégg na ci ñun yonent bay saa saam lu mu man di doon te mooy lépp lu mu génne xam-xam la moom alayhi salaatu wassalaam fa ballaghahu mu daal di koy jotale transmettre ko kama sami'a kenn ni mu ko dégge bu mu ko travestir de <laughs> waaw bu dee bu waa ne paate boobu ngay dégg ngóone moom sawaay boo jottali jottali sàmba bu ne euh, euh, paate ngay dégg ngóoni ba pare jottali sàmba sawaay yow moom yow boo nga noppi yow moom kenn lu waxu la xam nga <laughs> foog nga nekk koo xam ne ah, dabt dabit aji takkat qalbin aw kitaab moo xam sa xol ngay mokkal wala ngay bind wala ngay enregistré waaw loo xam ne du du du am lu ko di lu lu ko lu ko lu ko soppi de waaw mu ne kookee borom bi leeral na ko nayyal na ko ku dégg ci ñun dara d'après mu jottali ko kenn ni mu ko déggee ndax kat li li tax ëpp solo loolu ak solo ga lenn bokk na ci li koy wane mooy ndax fa rubba bariwaana léeg-léeg bokk rubba léeg-léeg mu ballafin léeg-léeg nga gis koo xam ne dañ koo jottali sama wax awa moo ci gën a am lu yaatu gin jee am dégg dégg koo xam ne gu gën yaatu la min saame ki nga xam ne moo ko dégg ci man directement Allahu akbar hmm? mu ne hadis bii nii rawahu solo na ko at-Tirmidhi imam Abu Isa Allahu akbar <laughs> Allahu al imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala mu ne hadithun hasanun hmm? laaj mu ne la boo xam ne bu baax la bu wér la laaj bu njëkk mooy moom dong ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad solo woon na ko waaye na ko noon al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullah alal jamii' ku ci nekk benn eh, imaamul kii eh, Tirmidi ñaari da koo taqale ñaari version la ci mu ngi ko di ba léegi abwaabul ilmi an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil hassi ala tabliighi samaa waaw buntu bi ñëw di ñaaxaate ci jottali li nga xam ne moom nga dégg ci xam-xamu yonent bi alayhi salatu wassalam hmm? Allahu akbar te hadis mel ni al imam Zayd ibn Thabit daal di woon na koy solo tamit hmm? hmm? nadara Allahu imra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu hatta yuballighahu ghayruhu ghayruhu fa rubba haamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba haamili fiqhin laysa bi faqih Allah <laughs> waaw <laughs> waaw al imaam si moom la imaamul euh, kii njëkk indi imaamu Tirmidhi ci buntu bi baab maa jaa fil hasi ala tabligh as-samaa hadis boobu bu Seydina Zayd ibn Thabit euh, radiyallahu anhu daam moom la njëkk indi waaw fekk Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu hmm, euh, dafa ñëwoon muy. ci kii kii moo ko nett Abaan ibn Usmaan muy doom Seydina Usmaan ibn Affaan eh, bu siiw boobule ah eh, rahimahullahu taala wa radiyallahu an Seydina Usmaan ah muy nettali ne Seydina Zayd ibn Saabit dafa génn jóge ci Marwaan mooy gouverneur muy Marwaan ibn al-Hakam te am ne gouverneur u nisfa nahaar fekk bi muy génn ci moom mooy jamono la joo xam ne xaaju bëccëg gi ci la génne naa ñu ne ma ba'atha ilayhi fi hadhihi as-sa'a ah illa li shay'in sa'alahu anhu ñu ne ah Marwan de la gouverneur bu dee daa woowuloon Seyna Zayd ibn Thabit sahaaba bii nga xam ne moo dajal al-Qur'an radiyallahu anhu woowu ko woon lu dul ne daa am lu mu ko doon laaj muy xam-xam fa sa'alnaahu nee na léegi ñu laaj Seyna Zayd ibn Thabit na ko waaw ah mooy xanaa gouverneur da la doon laaj xam-xam fa qaala mu ne naam sa'alnaa an ashyaa'a sami'naahu min rasuulillah mu ne Marwan dañu doon laaj ay mbir yoo xam ne yuñ déggoon ci yonent bi saa saa voilà gis nga waxoon naa la loolu laa la waxoon ne la njiit yoo yor suñu façon njiit yi bokkul voilà Marwan gis nga euh, ku amoon beneen la ci côté boobu hadis yu bari moo ko leeral ah te kii boo ko doon ja da day ñëw di laaj saxaaba yi radiyallahu anhum ñu koy nekk xalifa bi ginnaaw gi ginnaaw gu gu <laughs> Seydina Marwan <laughs> ibn waaw. <laughs> ne woon gouverneuru Médine moom la moom léeg-léeg bu doon génn moo doon def Seydina Abu Hurayra mu nekk intérim moom da moom la doon wax euh, euh, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn euh, al moom la doon ba muy nettali baayam ba mu ñëwee ne ah Abu yaay Ummu Salama Sayyidatu Aisha yaay Ummu Salama da nee nañu saa salam da doon xëy am janaaba mu xëy woor te sanguwul woon bi fajar di jot sangoogul woon mu ne ko di nga dem waat naa ci wat naa ci yàlla sa kaw yow Abu Bakr yow Abdurrahman di nga dem ibn al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhuma di nga dem toqal kàddu googu ci nopp Seyna Abu Hurayra mooy Marwan boobu nag mu wool woon Seyna Zayd ibn Sabit ngir ay xam-xam yu mu bëggoon a amee ci moom lu mu déggee ci yonent bay saa saam Sayyidatu Seyna Zayd ibn Sabit duñ génnee ñu wax ko mu ne waaw lool la damaa woon ngir ay mbir yu ma déggee mu ne ne bokk na ca la ma ko sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaqul dégg naa dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu naan nadara allahum ra'an sami'a minna haditha borom bi nayyal na xar kanamu nit koo xam ne dégg na ci ñun ab hadith fa hafizahu mu takk ko hatta yuballighahu ghayrahu ba ni mu koy jottalee keneen ku dul moom fa rubba haamil ndax léeg-léeg nga gis aji yanu fiqhin li nga xam ne mooy xam-xam yor xam-xamu fiqh bu yor xamu yonent way saa saam waaye ilaa man woo afqahu minhu mu deex ko koo xam ne kam koy transmettre lam cey jële ci ay njàngat moo ak ak ak ay leer ay yiw moo ëpp ki ko jële ci moom wa rubba waaye léeg-léeg nga gis xaamili fiqhin aj yenu fiqh koo xam ne laysa bi faqih mooy yenu na xadiis nii xam ne am na lum ci xam waaye nag mooy dëgg-dëgg xóotu ci dëgg-dëgg voilà voilà amu ci dëgg-dëgg bu gën a xóot amu ko ci mu ne wa fil baab imaamu Tirmidi mu ne buntu bu mel nii ñëw naan Abdullah ibn Mas'ud taw xadiisam bi la ci teg moom lay indi ci Riyaad bi nii moom imaamu Nawawi wa Mu'aaz ibn Jabal ak Seydina Mu'aaz wa Jubayr ibn Mut'im Jubayr ibn Mut'im wa Abi Dardaa al-imaam Abu Dardaa wa Anas ak Seydina Anas mu ne xadiisu Zayd ibn Saabit xadiisu hasan xadiis la bu baax radiyallahu anhu léegi nag après nag ci lay indi xadiis bi muy hadisu mawlaana ibn Mas'ud mu ne haddathana Mahmud ibn Ghaylan mu ne nettali suñu sëriñ di Mahmud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi ñi ne Abu Muhammad al Baghdadi rahimahullahu taala génnaat na dans deux cent trente-neuf am ñu ne non deux cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi annahu qaala mu ne haddathana Abu Dawud mu ne nettan Abu Dawud di Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud az-Zubayri muy Abu Dawud at-Tayalisi al-Basri al-Hafiz al-Farisi al-asl rahimahullah muy Abu Dawud at-Tayalisi Euh, moom kenn du laaj mooy kan rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ki leen nettali mooy Shu'ba moom nag Abu Dawud at-Tayalisi muy génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi euh, mu ne jëlee na ci Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amiru al-mu'minin génn àddina entre 82 ba 87 ay wax la rahmatullahi alayhi di amiru al-mu'minin an Simak ibn Harb mu jële Simaak ibn Harb ibn Aws ibn Xaalid Abul Mughira az-Zuhaliyu al-Bakriyu al-Kufiyu génn àddina cent vingt-trois rahmatullahi alayhi rijaalu sahihayn moom mu ngi ci téere sahih qaala mu ne sami'tu Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud mu ne dégg naa Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud euh, al-Hudhaliyu euh, al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina la soixante-dix-neuf am ñu ne la quatre-vingt-neuf rahmatullahi alayhi abiihi mu jëla ko ci baayam bon léegi moom mii nag Shuba dane moom mii jëlawul ci baayama lam yasma déggewul ci baayam directement waaw ku dëgër la nag am na nag euh, kii kanta Muawiya ibn Salih dafa jële ci Yahya ibn Ma'in mu ne loolu wax Shuba Yahya kii kay moom sami'a min abihi wa min Ali no dégg na ci baayam Abdullah ibn Mas'ud jële na Sayyidina Ali ibn Abi Talib tamit ah kon mu ngi noonu lekk quoi am na nag jeneen ñoo am nañu jàppale imam Shuba wax li mu wax ne noonu déggewul ci moom waaw waaw kon nag mu ngi noonee quoi am ñeneen ñoo xam ne loolu lañ wax ne noo dégg na ci baayam ah moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar ci ginnaaw gi dafa def synthèse affaire bi ci Taqrib at-Tahdhib mu ne thiqa wa qad sami'a min abihi lakin shay'an yasira voilà <laughs> mu ku dëgër dégg na ci baayam kay waaye lim dégg ci moom daa bariwul kese voilà kon nag mu ngi noonu rahmatullah alayhi an abihi mu jëla ko ci baayam di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi di sahaaba bu siiw bi ibnu ummi abdin bokk ci njëkk dugg ci l'islam euh, euh, euh, ruwaye al-ghanam sàmmkatu géet googale <laughs> mu doon sàmmal Uqbatu ibn mu Mu'ayt kàccoor bu mag bi Makka ba muy jële aaya woon te yonente bari saa sam ba mu génnee benn bëccëg mook Seydina Abu Bakar ci tàngoor wi fekk ko ci biti Makka muy sàmm ga ay gàtt voilà mu naan ko eh, ndax dooñu naan dal mu ne ko inni mu'taman man de dañ maa wuulu voilà loolu muy Ibn Mas'ud radiyallahu anhu génn àdduna la 32 ci xilaafu Seydina Usman ibn Affan alayhima ridwanur rahimur rahman sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul nadara Allahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a fa rubba muballighin aw 'aamin saami' hada xaditun xasanun saxiix waqad rawaahu Abdulmalik ibn Umayr an Abdirrahman ibn Abdillah voilà moom nii la góoldee Allahu akbar ah kon mu ngi noonu <laughs> aw kon mu ngi léegi kon lii lu rëy la mooy lëkkaale mag suñu bunt bi léegi non léegi bon foog naa nañ xool beneen bi hmm? mooy beneen bi mu ko ndee mu ne haddathana ndax moom la ci teg ah wala jaru ko dañ hmm? ko gis mu ne haddathana ibnu abi umar mu ngi al-adani muy muhammad ibn yahya ibn abi umar al-Adani al-Hafiz dëkkoon Makka nekkoon Makka adam la cosaan woon waaye Makka la ne woon rahimahullahu ta'ala génnaat na 243 nekk borom téere yu mag yi qaala mun haddathana Sufyan Makka la ne woon kon Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad rahimahullah génnaat na cent quatre-vingt-dix-huit Ibn Abi Umar wax nañ la ne moom mu ngi génn àddina la deux cent quarante-trois rahmatullah alayhi an Abdil Malik ibn Umayr gis nañ ko sànq an Abdirrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma yuhaddithu an abihi radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala nabbara Allahu ra'an sami'a maqalati voilà fi maqalati borom bi nayal na leeral na xar karamu nit koo xam ne dégg na sama kàddu sama wax fa waaha mu takk ko wa hafizaha mu daal di koy mu fa waaha mu denc ko mel ni ndab luy taat mu taataan ko fa waa fa wa hafizaha mu takk ko wa ballagaha ginnaaw gi mu daal di koy jottali fa rubba ndax léeg-léeg hamili fiqhin aji koo xamante ne daa yenu fiq xam-xam ila man huwa afqahu min ku ko am dégg-dégg bu xóot ca xam-xam bam yoon salaasun laa laa yughil ah mu ne ñett ngi moom seen xol naafiq du ci dugg ak ay affaire u tricher yooyu waaw laa yughillu alayhinna qalbu muslim waaw waaw ñett ngi ba jullit bi xolu aji jullit bi du ci la du ci jaxasoo waaw mooy ixlaasul amal lillah loolu moom jamais mu génn ci xolam waaw bu newee ci xolam na la leer nag tricher ku naafiq du ko ci fekk du ko du ko fekk ci moom xol boobu mooy lan ixlaasul amali sellal sa jëf lillahi ngir yàlla tabaraka wa taala benn wa munasahatu a'immatil muslimin waaye di conseil di laayi biir jiitu jullit ñi way ngëm yàlla yi nga koy def yàlla tax kooku moom xolam yàlla da koy musal ci ak naafiq ak yi nga xam ne mooy amradul quluub yi di dekk ci moom Allahu akbar waaye mu ne waluzumu jamaatihim ak ñetteel ki nga xam ne day takkoog mbooloom jullit ñi ndax yadullahi ma al jamaa yeneen saa su la wax loxol yàlla ndimbalal yàlla mu ngi ànd ak mbooloo mi waaw te waxoon na hadis sayna Abu Darda ba mu doon wax maa daan alayka bil jamaa maa ngi lay dénk mbooloo mi ndax till bi kat ki niy fàdd mooy minal ghanam al qasiya ki nga xam ne moo sori beru ci ci gàtt yi moom lay dem daal di faagaagal daal di koy fàdd fa inna ad-da'wata tuhitu min wara'ihim voilà ndax ñaan gi ñuy ñaan ak yiw gi ñuy nekk da leen di wër waaw ñoom waa ahlu sunna ñi nekk ci li yonent way saar saar ne woon da leen di wër fépp mooy ki li nga xam ne moo leen di aar borom bi nangul leen ko aar leen jaare ko ci loole kon mu ngi nii hadis bii muy hadis bu rëy kon taxrij bi biñ gisee Abu euh, Zayd ibn Saabit ni mu ko ndee wax na la ñeneen ñu ko ndee moom al imaam at rahimahullahu ta'ala nee na fil baab an ibn Abdillah ibn Mas'ud gis nañ ko wa Mu'az ibn Jabal Jubayr ibn Mut'im Abu Darda Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anil jami' voilà ah mu ngi noonu ak Jubayr ibn Mut'im nga xam ne imaamu Ahmad moo ko solo ak imaam Ibn Maaja ak at-Tabarani ca al-Kabir ah imaam ah, hadis Abu Darda bi imaam ad-Darimi moo ko solo hadis Sayyidina Anas imaam Ibn Maaja ak at-Tabaraani moo solo ci al-Awsat comme ni nga xam ne noonee la ko borom Tuhfatul Ahwazi yi daal imaam al-Mubaarakfuuri daal di waxe bi nga xam ne moom laa so moom bi. léegi kon hadis bi ginnaaw taxriij bi walillaahi alhamdu wal minna yonent bi saa salaam da ne nadara Allahu imra'an borom bi naayal na jox na ura waaw ak leer comble ko. ci ay leer feesal na léppam ak leer waaw ñaan la bu dee ñaan dal na bu dee xabaara noonu la demee Allahu akbar waaw loolu nag du mooy day dugal sunna lépp mooy hadith yonent bi saa description physique qawlu fi'l ak description physique wala melu loolu lépp ndax yonent bi saa saam nga melale ko ba nit ñi xam ne nii la meloon takk ko fexe di mel ni moom ëskey ka ko def waaw allahu akbar lépp lu tukkee ci yonent bari saa ko takk ah moo xam wasfun ah xuluqi wala xalqi loolu lépp ci la jikkoom waaw moo gënoon a tabe ci nit ñi comme loolu ah waaw ak yu mel noonu loolu lépp ci la ak kàddoom yi nga xam ne moo doon génn diggante ñaari tuñam ñoom alayhi salaatu wassalaam nga takk loolu borom bi nayyel na saxar kanam haa nayal na sa lépp leer nga yow leer leer waaw waaw képp koo xam ne dégg nga ci yonent bay saa saa mais loolu mooy nga ne ma mais kon lii jeex na <laughs> parce que yonent bay saa saa ñun fan la ñuy déggee ñun hadith yi yëpp da ci lañu ko transmettre moo tax al imam mooy dañu ko jottali ñun dégguñu ko directement al imam al Mubarak Furi mu ne mu ne al zaahir qultu al zaahiru indi li feeñ ci hadith bi ci man mooy annal maana maana man sami'a minni aw min ashaabi hadithan min ahadithi fa ballaghahu kooku lay wax mooy que yëpp ko am dégg nga ci man directement wala ci saxaaba boo xam ne yonent bi alayhi salaam la jëlee wax ja wala mooy ñun ne tam da ngay romb taabi'i yi ak ñi topp ba léegi nii nga fu ñuy jàngale xadis yoo xam ne daa am càllale gu leer naññe muy xadis yu wér comme sax imaamul Buxaari ñoom imaam Muslim ak sunan yeeg yooyu yi ci wér nga di ko jàngale dégg nga ko jottali ko takk ko mokkal ko moo xam ci téere nga ko jëlee wala mu ngi mel ni dégg nga yonent bay saa saa muy wax léegi nag boo takkee loolu jottali ko kooku yow ci nga voilà mu ngi noonu waaye nag mu teg condition parce que am na ñoo xam ne comme ni ñu waxoon sànq manu ñoo takkan ah. seenu takk baaxul waaw le Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax hadith moom ne euh, <laughs> euh, xutba bi mujjee def Ibn Abbas moo ko netta radiyallahu anhu mu ngi ci sahih yi si Seydina Omar ne permettre ma kenn koo xam ne manula takk sama wax mu may nettali li képp nag koo xam ne man ngaa takk sama wax takkal sama wax nga fu la sa gëléem sa waruwaay yóbbu man nga ko fa wax amul fenn fu muy bañ voilà <laughs> façon yaay yooyu naan la ah lii nag na ngeen seet fi ngeen koy wax daa fekk xanaa daa wóorut <laughs> waaw xanaa daa wóorut mais bu wóoree amul fenn fu muy bañ waaw li may bañ moom bu ma kenn jëlal samay fichier dagg fii dagg fii dagg fee dagg fii daal di koy joxe waaye bu dul loolu ma ne fu nekk mën na faa dem moo tax loolu lañ doon wax ñun itam waaw daal di koy roy amirul mu'minin waaye roy ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ca ba ñuy jeexal siira bi siira bi bañu fenn waaw amul fenn fuñ naan ah jataayu ñoom Serigne diw boogu indee thème mu indi scandale wala thème mu indi ma ne lay dem njàngalem yonent balay saa saab la dund yonent balay saa saab waaye ak condition lu Seydina Omar waxoon bu ma kenn déformel samay wax boo jëlal fichier ni mel nga joxe ko noonu bul dagg fii dagg fee dagg ay mbir ngir wax say waxu caaxaan jëlal ni mu toll yëpp boo jox ne ko mu ngi nii mu déglu bu paree lu mu ci jële moo xam waaw yal na ko yàlla barkeel waaw bu ci déggee leneen loo xam ne tamit am njuumte la ah loolu it mu xam ne lii njuumte la kenn na fi newul koo xamante ne da nekk yow ab ab ab koo xam ne ab yow da nga euh, nekk koo xam ne yow intouchable nga wala sa wax manu am njuumte si day am njuumte kon yeneen tibari saa saam dafa teg benn euh, li nga xam ne mooy charte fa ballaghahu kama sami'ahu waaw mooy nga jottali ko keem ni ko déggee waaw keem ni ko déggee bu ci yokk ay mbir di jaay waane waaneel wala di ci wàññi mbir ay mbir naan man comprendre naan naa ci wàññi lii jaru ko déet waaw te lii ñi ci gën a taxaw mooy ñi jàngale xadiis yonent bi sallallahu ñii moom ñooy ñi gën a taxaw ci lii waaw moo tax foo leen fekk boroom mi leeri xar kanam lañu boroom bee leen leeral jàngalekatu xadiis yi boo leen gisee bokk nañ ñi a leer xar kanam ci kaw suuf parce que lii la ñaanu yonent bi sallallahu waaye xabaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam xabaaram moo am waaw allahu akbar waaw le- day gën a leer rek waaw nga xam ne saabu ñu koy nettali mooy sunnaay waxu yonent bay saa saab la ñuy renouveler te loolu mooy dundal xol yi alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub ci la xol yi dale tudd yàlla gi nga xam ne moom lañ yonent bay saa saab indi xanaa du loolu la xol yi dale ah kay Allahu akbar kon nag mu ngi noonee waaw waay waay ndaw teraanga jàngale xadiis ak ngëneelam ak darajaay ñi nga xam ne ñoo koy sàkk comme li al imam al mubarak fuuri wax haythu xassahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi du'a'in lam yushrik fihi ahadun min al umma walaw lam yakun fi talab al hadith wa hifdhihi wa tablighihi fa'ida siwa an yastafida barakata hadhihi ad-da'wati al mubaraka la kafa dhalika fa'ida wa ghanaman wa jalla fi ad-darayn hazan wa qasama wala wa qisma wala <laughs> mu ne gis nga lii day tegtale teraangaay ngëneelu xam-xamu xadiis ngëneelam daraja yi nga xam ne ña koy sàkku ak ña koy jàngale ba nga xam ne yonent bay saa sam daf leen a jagle ak ñaan boo xam ne kenn fekk siwu leen ci mukk kenn ci xeet bi mu ne gis nga bu doon jàngale xadiis ak sàkku xam-xamu xadiis nekku ci lu dul lii ak di ko takk di ko jottali amul woon benn njariñ lu lii ci yonent bay saasaam mooy jariñoo barkeel yonent ba ñaanu yonent bay saasaam bu màgg bi itam barkeel loolu doyoon na njariñ joroon na koom joroon na li nga xamante ne te màgg na ci ñaari kër yi àddina ak àllaaxira képp koo xam ne moom la ko borom bi may li nga xam ne mooy ëpp cër ak cër li nga xamante ne mooy paar bu la borom bi baddil ci mayam yi allahu akbar parce que ñooñu moo tax ñi xamul dara ñooy doyadal yooyu quoi ah gaa yi yo yooyu bariwuñ xam-xam quoi yi ñuy wax di di répéter ay mbir kese wala yooyu amul solo dangay ñeme yàlla waxu yonent bay saa saam nga naan <laughs> laa xaw la boo ko gëmee bu dee xam nga li ngay wax nga gëm loolu yow giifir nga parce que waxu yonent bay saa saam képp ku dégg naan ay nit di ko jàngale nga mere ñooñu ba naan amul solo te yaa ko tey bi nga xamee ne yow loolu dalay si waaw loolu moom leer la waaw ci kaw nii nag moo tax ñi nga xam ne mooy riwaaya bil maana day ñëw ci biir boroom xam-xam yi ñi nga xam ne dañ ne bon riwaaya bil maana est-ce que mën naa nekk parce que hadis bii kat day yone ne riwaaya bil lafzi mooy li gën a dëgër fuuf te mooy li yoneen saa salam wax waaw waaw ah riwaaya ndax boroom xam na nañ ci wute ku mel ni ñoom al imam al hasan ash-shabi an-nakhai rahmatullah alayhim loolu dañ ne loolu mën naa nekk kay ak ñeneen ak ñeneen Ah, ah, ah, ah al imaam Mujaahid ne unqus min al xadiisi maa shi'ta wala tazid waaw mooy xadis boo xam ne le loolu boroom xaafis moo ko man waxu yonente bay saa salaam mu indi ko loo xam ne lépp a ngi ci dëgg la xam ne waxi ko nu ko yonente bay saa salaam waxoon moo ëpp daraja fuuf waaw parce que waxu yonente bay saa salaam du waxu keneen waaye yonent bi alayhi salaam te lool ci alquran nañ ko gisee riwaaya euh, hadi euh, aaya yi nettali euh, xew-xew Seydina Muusaa ak Haaruun ak Seydina Muusaa ak Haaruun alayhimu salaatu salaam ak Firawna mu yées mi mais léeg-léeg nga gis kàddu yi ak qissatu Seydina Adam yoo xam ne fi fii ne la waxe fii mu waxe nii loolu ñu xam ne riwaaya bil maanaa man na ne mais il ko koy def mu nekk koo xam ne ku mën a takk la koo xam ne du jaawale mbiri du wàññi loo xam ne day dindi sens bi wala day yokk loo xam ne mën naa fell dara voilà bu loolu moom féetee nee loolu moom mën naa nekk waaye wul sikk newul ne yonent bay saa saab la mu génnee ci gémmiñam alayhi salaatu salaam te ko takke noon joxe ko loolu moo gën a màgg loolu amul benn wuti voilà kon mu ngi noonu waaw ah kon mu ngi noonu kon nag mu ngi noonee quoi ah, ah moo tax imaam wax ne in lam yakunil maana waasi'an halaka an-naas waaw wax maana mooy lool manul woon nekk lu lu yaatu lu mën a nekk ah nit ñi nañ al ko de waaw waaw ah ah mu ne moo tax mu ne Ayyub borom yi mal imaam Mubaarakfuuri mu ngi koy toxal mu ne Ayyub eh, doon na wax ne jële ci al imaam Ibn Siiriin mooy Ayyub ibn Abi Tamiima Kaysaan mu ne rahimahullah mooy imaamu imaam Maalik sëriñu imaam Maalik boobu ñu la doon wax. rahimahullah as-Sakhtiyani mu ne jëlee na ci mu jëlee ci eh, Muhammad ibn Sirin sangu taabi'iin yi rahmatullah alayhi mook imaam al-Hasan al-Basri dëkkoon Basra ñoom ñaar rahmatullah alayhi ma mu ne moom imaam ibn Sirin mu ne al-Anasi am imaam Anas moo doon seen njaati bi radiyallahu anil jami mu ne man de kuntu asma'u al-haditha min ashra wal lafz mukhtalif wal ma'na wahid mu ne man dama doon dégg hadith man imaam ibn Sirin jëlee ko ci fukki sahaaba par exempl kaddu ya ñuy utiliser ya ñu may koy waxe day wute waaye maanaa bi benn la waaw waaw <laughs> mu ngi noonu loolu ñooñu ñëpp dañuy wan loolu man na nekk ak sa ak ñooñu am nag ñeneen ñoo xam ne dañ ne non non non bi daal kaddu gi ngay seet li ko yonent saa salaam waxoon mu ne ñooñu bokk na Ibnu Umar muy Abdallah ibnu Umar mu ne wa huwa qawlul Qaasim ibnu Muhammad loolu mooy waxal Qaasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr radiyallahu anil jamii wa ibnu Sirin ak imaam ibnu Sirin te wax na la léegi ne man. dama doon dégg hadis yi fukki jëlu ko ci fukk mais la ñuy wax kàddu yi day wute de mais nag maana bi benn la mu ne wa Malik ibn Anas imam Malik ibn Anas wa ibn Uyayna ak imam Sufyan ibn Uyayna waaw kon nag eh, eh, eh, am na ñoo xam ne moom dañ koo bañ waaw waaye ñi ëpp ci ñoom dañ ne mën naa nekk riwaaya bil maana loolu lu mën a nekk na même bu dee ne ñëpp d'accord nañ ne liñ la ko wax waxati la ko waxu yonent bay saa saa mu ko man a takke mu ko waxe defe ko noonu voilà mais riwaaya bil maana lu mën a nekk la voilà kon loolu wallahu taala alam kon yeneen bay saa saam tamit di ñu xamal ne fa rubba léeg-léeg muballighin li tax tamit mooy takk xam-xam ni ko yeneen bay saa saam waxe nga bañ cee travestir dara nga bañ cee wàññi wala di ci yokk wala di ci saa soppi dara ndax yow boo ci yokkee dara wala parce sa compréhension foofu la toll nga foog ne amaana lii de naa ci jàpp lii bàyyi leneen bi kan moo la ko wax parce que yeneen saa saa mi wax fa rubba muballighin léeg-léeg koo xamante ni nii moom lañ jottali sama wax hein moom mu nekk awaan ki gën man mën a takk mën a taataan hein ki nga xam ne moo ko jottali waaw ki ko dégg dëgg-dëgg hmm, kon mu ngi noonu amaana léeg-léeg loolu day ama waaw moo tax léeg-léeg ngay dégg yenn boroom xam-xam yi naan ah man de lii boroom bi ubbee na ma ci wan na ma ci loo xam ne gisuma ñi wax ci masala bi ñu jiitu woo ñu wax ci dara loolu boroom bi da koy def waaw li boroom bi dul def te lool mooy li nga xam ne koo dégg mu wax ko mooy kooku daa ruy kese ke moom yoo xam ne manu la ñàkk nit ñi xam ko ci diine xeetu yonent bi alayhi moom mu ñëw ay génération après moom moom la ko boroom bi wan loolu day wan ne waa ji kazaab la dafa naw boppam kese waaw waaye iblis nax ko waaye loolu dëgg waaye ay compréhension al fahmu fi bi Yàlla koy jox ku ko neex tekkiwul ne ku mujjee ñëw la ci xeet bi moom manu koo am manu koo ëppale koo xam ne mu ngi woon ci jaal deenu xeet ba dëgg la loolu kay baya mën ne nekk du yonent bay saa saab loolu lay wax nii hmm? waaw koo xam ne dañ koo jottali sama wax mu am ci compréhension dégg-dégg boo xamante ne ka ko dégg dégg-dégg ci man yonent bay saa saam amu ci loolu waaw kon nag mu moo tax al imam ibn manda soloo na ko ah foofu ci kaddu fa innahu asa anna ba'da man lam yashhad aw lima aqulu min ba'di man shahid mu ne amaana léeg-léeg kenn ñenn ñoo xam ne wala kenn koo xam ne wala ñenn ñoo xam ne fekkewul sama wax bi ma koy wax mu gën a takk sama wax gin te am dégg-dégg bu sew ko koo xam ne lenn ci ñoo xam ne fekk nañ ko mais bara ko li tamit li mel ne loo nekk mooy nga ñëw ne Eh, ña ko dégg ñépp man am naa ci dégg-dégg boo xam ne kenn ci ñoom amu ko doo bàyyi wax lu amul est-ce que ñoom lépp lu ñu xam dañ la koo wax est-ce que jàpp nga ne lépp loo xamante ne nii moom lañ moom la ñu xam dañ la koo wax déedéet dañ laa wax lépp lu ñu xam ci hadith yeneen saasa wala waaw kon loolu nan nga ko mën a waxee prétentieux nga man nga ne en tout cas ñi nga jot a lire loolu moom man ko ñi nga jot gis ñu wax ci lii borom bi de war na loo xam ne gisoo ñoom ñu tudd ko loolu mën na ne waqad bada li li fiihi ma'nayaani lam yubda li ahli hadha shaani moo tax imaamu Suyuuti doon ko wax ci xadiis mooy imaamu Tirmidhi bu ne xadiisun xasanun saxiix lu muy teg ba mu andee waxu borom xam-xam yi jiitu yi mu daj ba pare lan la wax man de feeñ na ci man ñaari maanaa yoo xamante ne gisuma ñi nga xam ne ñooy borom domaine bii borom bi feeña gisuma ñoom ñu wax loolu day mën moo tax léeg-léeg koo xam ne ñi mu ñëw la ci xeetu yonent bi saa salaam am ci yenn point xam-xam yoo xamante ne nii wala yenn compréhension yoo xam ne mais mu am ko nga liir ñi jiitu woon liir ko en tout cas ñi ci wax nga xam ne kii li ko ci yàlla ubbee ubbee lu ko ni loolu may yàlla la xanaa yonent bi saa saa waxul woon ne sama xeet kalmatar xadiis imaamu mu ngi ci sunanu Tirmidhi waaw sama xeet kalmatar la comme taw la dem xamul nag lii lii njëkk a wàcc ak lii mujj fan la baraka bi ënd ëpp ñun nag bu dee xeet yonent bay saa saam gi la wax nañu moom ne ñi nga xam ne ñooy xeetam ñi nga xam ne ñooñu njëkk ñu ñoo ëpp daraja fuuf waaw ashaab yi ashaab yi maa ngi di moytu ko sama saxaaba yi sama saxaaba yi law an anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban lam yablugha mis eh, eh, eh, lam yablugha mudda ahadihim wala nasifa yonent sa ba alayhi salaam moo ñu xamal loolu seppee saxaabaa ngi ci biir loolu ne maa ngi leen di moytandikuloo sama saxaaba yi sama saxaaba yi ndax kenn ci yéen ku saxaaba wala yenn ci yéen bu ngeen jëloon lu tol nii anfaqa bu dépensé woon lu tol ni Uhud ci or doonul loon jote li nga xamante ne mooy euh, mudd yow montagne Uhud chaîne montagne la bu rëy def ay kilomètres la def lépp di Uhud nga jëf passé lu tol noon ci or saxaaba boo xam ne benn mudd loxo muy muddu yonent bi alayhi salaatu wa salaam zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres lu toll noonu la la saraxe kooku moo la pële euh, yow mi saraxe lu toll ni montagne or te sa yéene sell kurut saxaaba loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoo ko xamal waaw loolu moo tax ñoom dañ koy génn sinon même loolu sax borom bi man naa wane yoo xam ne ci ñi feeñ waaw ci ñi feeñ parce que saxaaba yi ñoo poon xam-xam salaf yi ñoo poon xam-xam ñi mujj ñu fuuf waaw la xam-xam tasaaroo woon ak loolu ñu mujj gi xaali ñu koo am waaye léeg-léeg borom bay benn ci benn ci ñu mujj ni mu wan leen loo xamante ne nii yow di nga wër ci ñu bari ñu jiitu woon doo ko gis neewuñ la amul parce ñoom du dudd laa lañ doon wax ak bind voilà kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam fa rubba saami'in fa rubba muballighin aw aamin saami' léeg-léeg koo xam dañ koo jottali sama wax ah moom nag mu gën a am dégg-dégg goo xam ne bu gën a xóot ki nga xam ne moo ko dégg ci man voilà moo tax xadiis dina ñëw borom bi wan la ci loo xamante ne mooy ah ko ko déggoon ñenn ñi amuñu ko ci woon voilà comme la yonent ba Seydina Omar waxoon Ibn Abbas ba mu koy boole ci biir mbooloo mi saxaaba yi ci assemblée bi ba bi mu nee xalifa gaa yi ah yenn saxaaba yi na ko waaye wow gone gi yeneen sax yow Omar ngay radiyallahu anhu ngay dugal muy fekk suñu jotaay te am nañ doom yu tolloog moom mu ne ah yéen de yéen ma gën a xam ginuma leen a xam wàccuwaayam ca yonent bay saa saa benn bis mu laaj leen bàyyi ba ñépp toog mu laaj leen idaa jaa nasrullahi wal fath lu muy tekki ku nekk ñenn ñi tekkee ko moo taamu ñenn ñi waxuñu léegi mu ne Ibnu Abbaas yow loo ci dégg mu ne loolu tàgg la aay boo da doon tàgg yonent bay saa salaam waaw mu ne man xaw ci lu dul loolu ngir wane woon gëneelu Ibnu Abbaas gi nga xam ne moo tax mu koy boole ci seen biir kon loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo la loolu lu màgg màgg la waaw mooy xam-xam yow boo nekkul da ngay door a ñëw ñu ne la walla yow sëriñ yi fi jaar yépp amul dara loo xamante ne lépp lu yiw ñoom ñoo ko am yow moom boo ñëwee manoo am dara borom bi manu laa ràññee dara loolu amul ku la ko gëm doo bañal waaw kooku daa samp ay te moom ba muy samp sëriñam yooyu muy wax am nañu ko fi jiitoon daa fexe dàq lool ba pare ba samp sëriñam ak ña ko neex après nag ne nag seen gannaaw kenn manu koo am loolu amul loolu daa amul wal iyaadu billah fadlullahi la kefe ngëneelul yàlla la yutihi man yasha'u moo koy jox ku ko soob voilà waaw yow nag bu fi dégg défaitiste yooyu voilà nga xam ne façon yooyu foo leen gis bàkkoo mbiri ay nit kese lañ fi ne ñoom ci boppam ba léegi defaguñ ñoom lan lañ liggéeyal yàlla dañuy toog rek di di bàkkoo ñoom diw waaw ñoom diw ñoom amuñu moroom nangam ak nangam mais yow mii nag yàlla da dafay indi ngir nga xëy saaboo boo xëyee naan ñoom diw amuñu moroom loolu yàlla binde xam nga ne yàlla bindul la ngir loolu waayow saa yi amal personnalité te jaamu ji yàlla te bàyyi di décourager nit ñi yow boo deful toogal waaye li yonent bari saa saa wax bàyyil ñu ne ci li yonent bari saa saa wax fa rubba sa muballighin aw amin sami' waaw waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne dañ koo jottali wax yonent bari saa saa mu am ci dégg-dégg boo xam ne ka ko jële ci moom directement amu ko loolu day am waaw <laughs> loolu du lu jomb ngëneelu yàlla la boo xam ne moo koy jox ci ku nekk te loolu nag muy loolu ngëneel googu mu joxe ça ne veut pas dire moo gën ki ko dégg ci yonent bay saa sam ki ko dégg ci yonent saa directement moo la gën yow boorul saxaaba yàlla nag man na laa tànn may la xamal la loo xam du fii passé ñu ngi doon wax Seydina Muusa ibnu Imran ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam di yonentum yàlla ba ko borom bi di wax ne ko ah am na koo xamante ne nii nag bam naan bañ ko laajee ndax am na ku la gën a xam mu ne xaw ma ko sa borom bi ne ko am na koo xamante ne sama jaam boo xam ne am na lu ma ko xamal te xamalu ma la ko mooy gisoon nañ ay suuratul jàngoon nañ ko waaw gën ci kaw suuf jamono jooju te pourtant borom bi nee na man am na ci sama jaam xamal loo xam ne yow xamalu ma la ko est-ce que kooku daa tax Seydina Xadir moo gën Seydina Muusa loolu baari boroom xam-xam wuute wuñu ci. wax naa la Seydina Musa alayhi salaam ginnaaw yonent bay saa saam Seydina Ibrahim moom moo ci tegu ci ñu gën ci mbindeefu yàlla yi pourtant yàlla ne ko xamal naa sama benn jaam boo xam ne yow li ma ko xamal xamalu ma ko ba mu dem waaw wàcc boppam dem di wëri kooku dem ba majma'ul bahrayn fa ñaari géej gi ñaari dex ya di daje ngir uti xam-xam boobu dajeek waajoo jële est daa tax bi ñëwee ne ko damay ànd ak yow ngir nga xamal ma mimma ullimta rushda ci li nga xam ne moom lañ la xamal mu yiw est day wane ne kooku moo gën Seyna Moussa Seyna Xadir haasha nu ko jamais Seyna Moussa dañu li ko gën waaw d'ailleurs yonent bu yàlla yónni xéewalu leer ak xam-xam bay wàcc jamono jooju ci yow lay jaar mais pourtant borom bi da koo nëbb ko te yooyu xamal ko koo xamante ne nii moom euh, euh, moom xamu ko. mu dem ngir xam loolu jële ko ci waaja est-ce que daa tax ñu ne moo ko gën mukk naka noonu it ki nga xam ne daa dégg waxu yonent bi saa salaam daal di koy transmettre génération yi boroom xam-xam yi def ko seen téere yi nga gis ñoo xam ne dañ ci am ay dégg dégg yu saw yoo xamante ni amaana ka ko transmettre woon xamu ko ci ça ne veut pas dire kooku moo gën kële ah jamais te kooku fam li gi ngënee gi tout temps day dell ci kële ndax kan moo ko transmettre xam-xam bi muy tibbee yi muy tibbi xam yooyu moom bu doon waa ji defoon na la mu war a def deful woon li mu war a def dina jot xam-xamu yoneen saa salaam ba ñëw di ci amee yenn digg yu sew yooyu borom bi di ko ci may déedéet kon tey al fadl kullul fadl mooy te la ko transmettre te kooku dëgg-dëgg mooy te ko jële ci yonent bay saa salaam moo tax yonent bay saa salaam keroog xajjatul wadaa mu wax ko fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib ki nga xam ne moo fekk ci yéen na jottali sama wax ki nga xam ne moo absenté ci yéen waaw allahu akbar kon loolu daa nekk loo xam ne lu ama am solo nañ ko bàyyi xel di ràññee mbir gu yàlla defal nit ça ne veut pas dire que moo gën nit ñi waaw borom bi mooy ràññee ku ko sopp ci lu ko sopp waaye ça ne veut pas dire nag d'une façon général moo gën nit ñi voilà loolu ñu bari nag léegi alhamdulilah suñu jamono ràññeewuñu loolu dañuy gis sëriñ diw borom bi defal na ko loo xam ne may yàlla la yoo xam ne moom la ko ràññeewe léegi nag gaa yi foog ne loolu tax na moo gën ñëpp xam dara waaw mooy ñàkk xam ak ñàkk ràññee kese la voilà mais ça ne veut yaa gën moo tax boroom masaalik doon na ko wax voilà naan sëriñ yoo xamante ne yenn nga gis koo xam ne day dox ci ndox yi waaw ñii di dox ci euh, euh, air yi waaw nga gis ñenn ñi di def yooyu te moom matalul sax al istiqaama matalu ko waaw moom matalul sax coo wooral ci yoonu yonent bay saa saa mais borom bi defal feeñal yooyu ci moom waaw alors que koo xam ne moo ko raw fuuf yooyu yëpp dara du feeñ ci moom waaw loolu demal ci masaalikul jinaan yi eh, loolu taxawoon nañ ci bu baax a cheikhu abul mahamid a cheikh ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim doon ko leeral ci côté boobu ngir nit ñi bañ a woru waaw bu ñu gis ci biti nii rek mel ni ay superman lañ yor ak ay zoroba ay nga géegi njaay nga xam ne xamuñu dara di gaaruwaale ñeneen ñi naan ah Serigne diw de moo def lii waaw képp koo xamante ne nii daal ah ñoom diw nañ def xool waaw ñoom tariixa sàngam nañ <laughs> li sëriñ diw def moom kenn ku wedd remal def moom <laughs> waaw te ñoom dañoo seenu gëstoo ba bariwul rek premièrement sëriñ dañuy wax ñoom nee na leen loolu amul am na ñoo xam ne noonu lañ mel ki ko ki leen raw fuuf manu sax def loolu <laughs> waaw manu sax mooy du def yooyu sax du sax ay mbiram parce que loolu noonu genre mbërëk lay niru ci moom waaw genre jigéen buy gis mbërëk ci moom <laughs> waaw loolu te tamit day am kersa bi li ni affaire bi demee nii borom bi ni mu suuf si ak ni muy doxalee mbir yi muy am lu mu ciy soppi waaw day bàyyi noonu rek xanaa bu dee ne foo xam ne manu la ñàkk li tax yonent yàlla saa saa doon leen di ay miracle waaw ay xar baax waaw soppi tuuru affaire bi ni muy demee ngir lan. ñoo xam ne dañoo bëggoon a weddi yàlla ak ñeenal dëgg ñu feeñal dëgg jaare ko ci lool xanaa lool mais du loo xam ne mel na ay super héros yu taxaw fee ku nekk li jaay ne maa man lii wala man maa man lii ñu koy jaayante loolu loolu yëfu euh, dessin animé la waaw demal ci dessin animé yi ku bëgg loolu ak ñi nga xamante ne ñooy jukatu film yi yaayooyu nga dem ci ñooñu waaye mbiru diine yi mbiru l'islam mbiru leer loolu boroom xam-xam yi nitu yàlla yi loolu sori nañ nekk loolu kii ñëw nag seen ginnaaw naan seen taalibe la di sonal boppam ci yooyu di di gaaruwaale nit ñi dañ naan la sawaay demal nga jàngi waaw demal nga jàngi premièrement sa waxu sëriñ bi nga nekk moom nga yëkkati nii jàpp ne yaa ngi ko yëkkati te mere na la waaw waaw yow xamoo dara li muy wax li muy wax sax maîtriser woo ko demal maîtriser ko boo amoon boo ko xamoon di nga am kersa taxaw di wax yu mel nii te doo ko def di nga tal leneen nekk fi bu ñu leen fekk ñu ngi comparer Serigne diw ak Serigne diw kii moo ëpp doole kii bu ñu déggee sax ku wax luy déroulé day wane ne Serigne bee moo raw kii rek gaa yi comme ñoom la ñuy def ñoom am nañ droit di ko def te keneen amul droit ñoom def ko kañ jàpp. loolu mooy waxi kannas yooyu yooyu yëpp amul njariñ sa waaye ñun jaamu ji yàlla yàlla la ñuy jaamu jaamuñ say diw nekkuñ si ay supporters bi applaudir ci ginnaaw nit ñu baax ñi déedéet waaw ñoom fañ tegoon seen tànk nañ fa teg seen tànk ñun tamit suñu tànk ngir am ngërëmu yàlla loolu la innal fata man yaqulu euh, laysa al fata man yaqulu kaana abi innal fata man ha ana kii cam si dëgg nekkul ki nga xam ne palmarèsam yëpp mooy saa maam nee saa bàyyi moom yooyu kese mais moom si boppam defu fi dara da nga naan maa ngi kay def lu xam ne yàlla dina la gërëm am gërëmu yàlla waaw mais yooyu kooku li amalu borom bi na la yee jëf waaw jëf la wax waxu leen supporter déedéet jëf leen fa sayara Allahu amalakum wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun borom bi xëy jëf na dina gis seen jëf ndawam bi dina ko présenté ak euh, jaam yi ngeen dundal dinañ gis lu yiw loolu mooy am solo yàlla ngay ut utoo ma Demba ak ma Samba wala Noé ak Astor Elisabeth ak Hiroshima voilà yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw nii tey dañoo yam nii. Ah. bi di ñëw inshaa allahu taala ñu daldi ak trois hadis ñu non non trois trois hadis moo ñu dese inshaa allahu taala wallahu taala sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillahi rabbil aalamiin